léegi tàmbali woon nañ ko ci jotaay bi weesu mu ne wa aqlaka ba léegi maa ngi lay dénk wa aqlaka gis nga sam xel mi la borom bi jox nga man ci di takkee moo tax ñu tuddee aqlun aql aql mooy lu ñuy yeew aqala mooy takk na xel nag moo lay may yow nga mën a takk lu baax ba man di moytu yu yées yi mu ne wa aqlaka gis nga sa xel mi ijal na nga ko def qaidal hawa hawa bi mën a tuddal te mu bokk ci mbindeefu yàlla yi ak shaytaane bi ma la wax ñoom ñaar ñépp mooy leen bu ko defee nga mën a coow wooral mën a tax tegu ci siraatal mustaqim gis nga boo defee du sa xel nag defal moom mooy hawa bul bàyyi mukk waaw na nekk sam xel mi la yàlla jox na nekk xel moom mooy qaida ki nga xam ne mooy conduire nekk ki nga xam ne mooy wommat alhawa sa bànneex yi waaw bu dee yow lépp lu la neex kese doo xalaat ne est-ce que sax jaadu naam jaaduwul sa yoon newu ci nga ñëw au lieu nga def ndax nit nit ku ne lool xataraat la yoo xam ne day rot day rot ci xelu jaam bi waaw lu mu néew néew soixante waaw laa ilaa léegi nag waajooju noonu yooyu di ñëw di ñëw ci xel ni di ñëw di rot yow di nga toog sa xel <laughs> la suñu professeur ba doon wax benn professeur philosophie rahimahullah yal na ko borom bi yërëm ndax nee nañ ma gaañu na professeur mbuub la tuddoon e dëkkoon fële ca Thiès ndeysaan lim doon wax lim doon lim ñu doon wax naan les les les les lan les passes les les pulsions dangereuses voilà <laughs> moom noonu la ko doon tudde les pulsions dangereuses mooy ngay romb rek jaar ci benn pont naan mais est-ce que du ma wala am ko la romb nga naan waaye kii est ko ñëw rek précipiter ko pousse ko ci pont bi wala yu mel noonu xam nga ay pulsions dangereuses la yu lay jëme ci yoo xam ne baaxul est-ce que léegi yow da ngay ñëw ne man daal lu sama xel dem rek ci yu yées yooyu topp moo neex sama bakkan daal ma topp déedéet dañ man daal fii mu a xiif naa waaye wala soxla naa alal te gis naa waa ji teg fee alalam bu ma demoon jël ko sa baax sa bànneex di la ko mais sam xel moo la war a wax mais est ce que yow boo newoon place am yoroon sa alal teg ko bëggoon ko ko nga xam ne ah nga daal di jàjju kon nag waa xalaka sa xel mi hmm? ijaal def ko qaidal hawa moom mooy wommat say bànneex wala taakis de bul juutal mbir yi bés boo jëlee mooy lan bul jël yow sa bànneex hein moom muy jiital di wommat sam xel ndax gis boo ko defee luy xew fa taxwi bo di nga làmboo te di nga am bu ba boobaa boo ko defee gadabal mawla ala waaw dinga am sànjum merum hein sa borom bi nga xamante ne nii moo méngoo say mbir mi nga xam ne kawe na waaw waaw moo tax alquran ne woon ne woon waa ji nga xamante ne nii wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawaahu wa kaana amruhu furuta waaw mu ne woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala tuti mukk bul topp waaw man waa ji nga xamante ne nii aghfalna qalbahu ñun ñoo yëgadil xolam borom bee maandu ci mbiram ba moo tax xolam dara yàlla du ci du ci du ci toq an zikrina ñu yëgadil ko ci wëlliif suñu sikkar di ñu tudd ñun waaye an zikrina ci suñu alquran gii di zikkar gu mag gi wa tabaa hawaa mu topp ay bànneexu boppam waaw wa kaana amruhu furutaat ay mbiram nekk ak ëppal ak yi nga xamante ne mooy jëf yu bon kooku moom bu ko topp waaw ki nga xamante ne nii moom ay bànneexam la jiital ah waa jooju bu ko topp ko manul ma bu bu bu ko topp mukk jamais au plus grand bu ko topp allahu akbar waaw mooy waa ji nga xam ne moom ittaxada ah, hawaahu la jàppe ilaahahu hawaa wa adallahu allahu ala ilm waa jooju nga foog ne dina baax mukk kook du baax suñu boroom ne ndax dangeen a yaakaar ne waa ji nga xam ne dafa jàppe hawaahu ilaahahu yàllaam bi muy jaamu waaw mooy bànneexam parce fu ko fu ko fu ko bànneexam wommat fa la jëm wal iyaadu billaah mu ne borom bi daal di koy seetaan mu sànku waaw ci kaw xam-xam waaw mu ne kooku bul mel ni moom afara ayta man ittaxada ilaahahu hawaa wa adallahu allahu ala ilm wa xatama ala sam'ihi wa wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'di min ba'dillah ah tontu leen faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun suñu boroom ne ara afara yow ndax yonente bi gisuloo gisul man ittaxada waa ji nga xam ne dafa jàppe ilaahahu yàllaam ji nga xamante ne moom lay jaamu moom lay topp waaw di ko topp ci lépp waaw moom mu nekk moom mu soppi boppam jaam jël bakkanam def ko yàlla wa adallahu llahu ala ilm borom bi seetaan ko mu sànku ci xam-xam ci kaw xam-xam wa xatama mu kaste ala sam'ihi ci noppam ca déggam du dégg yiw du déglu alquran du déglu yiw buñ koy wax ak benn conseil wa qalbihi waaye mu tëj xolam ba leeru lislaam leeru alquran bi ci dugg wa ja'ala mu def ala yi ci ay bëtam xichaawa ak kiiraay du gis dëgg faman yahdihi mais ko kan moo koy gindi min ba'dillahi ginnaaw yàlla afala tadhakkarun moo waaye ndax ñii duñu fàttale ko te duñu waaw kon nag mbir yaa ngi noonu le waaw kon loolu la boo ko juutalee rek lii moo lay dal kon nag wala tankis ah bu ko jiwtal de ndax boo ko defee di nga jote li nga xamante ne mooy sànjum sa borom li nga xam ne mooy ki kawe mu ne fal mu'minu alladhi ila mawlaahu yakunu dhan qiyaadi la hawaahu ngëm yàlla ji dëgg dëgg alladhi mooy ki nga xam ne moom ilaa mawlaahu jëm ca boroomam yakunu day nekk dhan qiyaadi nekk koo xam ne day wommatul ngir boroomam xelam moomu da koy wommat jëme ko fan ci boroomam waaw waxuñu la xel yu feebar yi moom nga xam ne dañuy ñëw mooy xel yi gaa yi nga xam ne léegi xam nga moom la raison est la chose la plus partagée au monde waaw ku nekk yàlla jox na lam xel ku nekk jàpp ne sam xel moo sut xelum ñi ci des xel yooyu yépp a feebar képp ku jàppe ne sam xel sut yi ci des yow dangaa feebar voilà mooy xel mu jaar yoon saliim di la yóbbu ci sa borom voilà mais jël bakkan ba pare yóbbuwaat ko ci yool yéen façon xel moom moom bakkan a yem day dem ba transformé wu moom bakkan benn da ngay foog ne benn lañu ñu mujj mari wu jaxasoo comme ni nga xamante ne nii noonee la cerek soow di jaxasoo gis nga bu ñu xasee jaxasoo tey pour nga génne leen loolu moo tax tarbiya jafe ku mel noonu mel noonu bu ñëwee ci cheikh bi nga xam ne murshida la mën a gindee di tarqiyaaka tarbiya moom mooy fexe ba daldi dindi soow mi teg nee dindi cere ji teg nee te dara doo ci duggateeg leneen te xam nga ne loolu moos du lu yomb voilà du ko tëb ne mën naa ko kon nag ji ngëm yàlla ji dëgg dëgg alladi mooy ki nga xam ne waaw yakunu dan qiyaadin ila mawla day nekk aji wommatu jëm ca boroomam bi nga xam ne moo méngoo ay mbirum mooy ngay kilifaam la hawaahu mukk muy wommatu ngir li nga xam ne mooy ay bànneexam mu ne kon tuuba liman yaquuduhu xijaahu duuna hawaahu li rida mawlaahu mu ne kon tuuba texe ñeel na de tuuba shajaratu tuuba garab goo gële ca aljana neel na liman ñeel ki nga xam ne yaquuduhu da koy wommat xijaahu mooy am xelam xijaa parce que mooy liy dox sa diggante ngay def yu ñaaw yi lay aar doo def yu ñaaw moo la koy tere moo tax bokk na ci turu xel waxoon nañ la aql waaye alxija bokk na ci turu xel yi ndax ba léegi day aar boroom ngir muy def yoo xamante ne nii yu defuwul la kon nag waaye waaye tuubaa waaye ëskay kooku de moom xam nga ne texe ñeel na ki nga xamante ne nii moom da koy wommat xijaawu xelam waaw duuna hawaahu waaye wëlif du nekk ay bànneexa ma koy wom man de waaye xelam fan la ko jëme mooy li ñu doon wax sànq liir yu doo mawlaahu di ko wom ma jëme ko ci li nga xamante ne mooy gërëmu boromam bi nga xam ne moo méngoo ay mbiram ndax en fait bànneex manula ja manul man manul wanul wommat jaam bi ci ci yàlla parce que dafa contraire ak mbiru yàlla waaw bànneex yëfi iblis kese ak yëfi lu ko neex kese moo tax daa bokk ci ngànnaayu iblis yi nga xam ne moom lay jaar ngir yàqal doomu aadama bi mooy bànneex waaw moom côté bu négatif kese moo tax moom du wommat mukk jaam bi moo tax suñu borom ne woon ki nga xam ne ittaxasa dafa jàppe euh, ilaahu hawa voilà moom moo koy wommat kon nag kii mooy ki nga xam ne mooy ki texe ki nga xam ne moom xelam da koy wommat jëme ko ci ngërëmu boroomam lépp loo xam ne jëf wala wax wala yu borom bi digle moom ci loolu la koy wommat ngir mu am ngërëmu boroomam waaye du nekk ay bànneexam wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala bi wa sahbihi ajma'in